خير دين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا ومولانا محمد المكين وعلى آله وصحبه سبيل رضوان وتمكين mbokki jullit yi ñu ngi leen di nuyu nuyoo bu gën a tedd ci weer wu tedd wu mag wi di ñaan yàlla suñu boroom subhaanahu li mu ci digg ci njëlbeen gi ak ci digg beeg mujj gi yépp yàlla ñu ko suñu boroom defal lépp loo xam ne dal nañu ci ay raq-raq yàlla ñu ko suñu boroom soppil ay soppil aw yiw te bokk ko ak jullit yépp kon ni ñu ko baaxoo amale fii ci barab bu tedd bi jumay Daarul Muxti muassasatul Wafa bi xoqil iman baaxoo ko amal ci weeru koor tey jii ñëw nañ ak yéen ci fukki fan yi ak juróom-ñett ni ñu leen ko waxe woon ci njëlbeen ga ci boroom xam-xam yi nga xam ne tànn leen tànn nañ leen ñu ñu war a ànd ak ñun mboolem diir weer koor yi tey jii nag ñu dalal kilifa goo xam ne mën nañu wax ni moom ci liggéey bi la bokk kilifa googu bala ñu ko jox kàddu gi danañ xam ne tuuti rek ci ay jaar jaar jaaram kon sëriñ bi ñu dalal tey mooy sëriñ maam Thierno Mbakke moom sëriñ Bassirou Anta Niang sëriñ maam Thierno Mbakke nag ni ñu baaxoo jaarale doomu xam-xam yi fi ñu baaxoo jaar foofu lañu ko jaarale kon mi ngi tàmbalee am njàng mu xam-xamam ci dëkk bii nga xam ne sorewul Darou Moukhty nekkoon daara ci daara joo xam ne borom Darou Moukhty moo ko sosoon ngir jàngale daaloon fa doomam ju ñuy wax sëriñ Mahamadan Koso dëkk boobu di Koso sëriñ Maam Cerno mii foofee dale alquranul karim bi mu fa dalee alxuraan nag ginnaaw bi dafa jógee dem ci daar ju mag jee nekk Touba ñu koy wax daar yi sëriñ Souhaïbou Mbacké moom sëriñ Cheikh Ahmadou Khadim radiyallahu anhu daara yi sëriñ Souhaïbou Mbacké jooju mi foofee la jànge alxuraan ba wattu ko bind ab kaamil jox ko àddiye sëriñ Souhaïbou Mbacké maam Cerno moomu nag sëriñ Soxna bi moom mu ñu wax léegi moom moo ko yar ndax ku taqoo woon ak sëriñ Soxna bi la ku ko jege woon la yàlla defaloon na ko tawféex ci waxtu wu ko soobee rek mën naa gis sëriñ Soxna bi waxtu wu ko waxtu mën naa gis sëñ bi daanaka moom sëriñ bi wutalu ko woon waxtu wu mu ko war a gis waxtu wu ne rek mën nañu wax ne daan nekk ci sëñ bi sëriñ bi bëggoon ko lool mu jàngee fa alxuraan kon noonu ma ko waxee léegi ma ko la alxuraan jox ko sëñ bi àddiyee ginnaaw bi ma ko lee alxuraan nag sëriñ soxna bi boole ko ak doom ji ñuy wax sëriñ Abdul Ahad Mbakke moom sëriñ soxna bi mu tàmbaleel ko jàng xam ba jàngee fa lu bari bi sëriñ Abdul Ahad Mbakke bu demee ba jotadi am yeneen liggéey yu ko sëriñ soxna bu liggéeyloo ci la ko boole ak sëriñ Moustapha moom sëriñ Abdul Xaadir Mbakke sëriñ Moustapha Abdul Xaadir Mbakke moomu. moo ko jàngal mboolem kon yi desoon ci lim mu waroon a jàng ci xam-xam moo ko jàngal teewul nag bi mu nee ci sëriñ Moustapha it sëñ son yi boole ko sëriñ Moustapha Abdou Khadir moom ci bëgg xam-xamam doon na seeti yeneen téere yi nga xam ne ci ñeneen ñi jàngale Touba ñoo ko mën a jàngale ku mel ne sëriñ Xaadim Bay ci wàllu téere yi yi al lu mel ne xisaab ak taarix ak géographie ak xeeti matières yooyu sëriñ Xaadim Mbay moom moo ko jàngal naka noonu sëriñ Moustapha Mbay itam moom itam jàngal na ko xam-xam yu bare bare kon daane woon Tuubaa rek di topp boroom xam-xam yi nga xam ne dañoo spécialisé ci ci ci ci téere noonu ko mag ñi daa defee bu jëkk dem di wuti xam-xam boobu ci ñoom kon sëriñ bi noonu la def ba am njàngam foofu àgg ca Tuubaa waaye teewul bi mu àggee ci Tuubaa itam daa dellusiwaat toog ci wetu sëriñ Suhaybu bi sëriñ Moustapha Abdou Khadir di sanc sëñ bi boole ko moom ne ko na dem fa moom toog fa euh, continuer sam njàng ba bañ lay yewee kon bi ko sëriñ soxna bu yewee nag wàcce ko ci la ñëwee Darou Moukhty gi ci wetu waajuram sëriñ Bassirou Anta Niang waaye teewut nag yemut foofu mu yàlla dogal nag mu admis ci école gouvernement bi mu def formation bokk ci concours yi ñuy jàngale ci gouvernement bi ba admis ci génne ci madrasa takwinul muallimin yi ñuy formé jàngalekat yi ci Thiès foofu lañ ko formé mu nekk ab jàngalekat bi yàlla dogalee ñu formé ko ba mu nekk ab jàngalekat ci lañ ko affecte maatam maatam la dem am na fa diir ñu jëliwaat ko fa andi ko Ndar mu am fa diir ñu jëliwaat ko nag indi ko Darou Moukhty ba fii ni ñuy wax yéen mi ngi Darou Moukhty gi fi lay jàngale ci école gouvernement bi waaye yëmut foofa. fi mu may wax ak yow fii ci quartier bi ñuy wax Tawfeex di quartier ci Bassirou Anta Niang foofee la nekk nekk ab jàngalekatu alxuraan ak jàngalekatu xam-xam kon ba fi ni ñuy wax ak yow ab jàngalekatu alxuraan la ab jàngalekatu xam-xam la daara ja ñu bari mokkale nañ fa alxuraan ba fi mu ne nii ña ba fi mu ne xale yi ñu ngi fay mokkal alxuraan moom ci boppam it moo méngoo njàngaleem xam-xam bi Serigne Mame Thierno it nañ ko xamee ku bëgg xam-xam la ndax ab gëstukat la ci wàllu téere yu bari am na yu lu bari lu mu bind ku yittewoo liir xam-xam itam la kon ba fi ni ñuy waxe yow ci wàllu xam-xam ci lay yëngu lim ñu bëgg a waxtaanee tey nag mooy al islaam wal hurriya maanaam l'islaam ak liberté kon sëriñ bi bu duggee ci thème bi dana ñu ko leral ci anam gi nga xam ne noonu la ko gëstoo kon daal lii mooy jaar-jaari sëriñ bi lenn ci ay jaar-jaari sëriñ maam Cerno Mbàkke ci gàttal rek ci tënk yàlla na ko yàlla defal tawféex te defal na ko yàlla nañu defal tawféex ci weeru tedd wi ñu ngi sant ñëpp di gërëm ñëpp wasalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakaatu. auzu billahi mina shaytaani rajiim bismillahi rahmaani ala akrami xalqillahi sayyidina muhammadin wa ala alihi wa ashaabihi wa man bi ihsanin ila yawmi din ginnaaw nuyoo bi maa ngi ginnaaw sant yàlla julli ci yonante bi sallallahu taala alayhi wa maa ngi nuyu mbokk yi ñu fi teew kenn ku ne ci turam ak ci santam di leen wax asalaamualeykum wa rahmatullah di jiital nu yow bi sunu kilifa gu tedd gi nga xam ne moo fi nekk jiite yoonu morit di Cheikh Sidil Muxtaar ah, di ñaan yàlla yàlla yàggal ko fi ba li nga xamante ne yéena na koo liggéeyal yoonu murit yépp yéena koo liggéeyal islaam suñu boroom may ko kàttan dëgëral ko ba mu liggéey ko na mu ko yéene di nuyu boroom dëkk bi di Sëriñ Abbas di sunu waajur di koy ñaanal yàlla sunu boroom moom it yàlla dëgëral ko bu baax te kàttanal ko ba la nga xamante ne fala kilifaam yooyu jaaroon ci liggéeyal lislaam ak liggéeyal yoonu murit suñ borom may ko kàttan ba ni mu ko bëggee mu mane ko di siyaare njabootu Serigne Cheikh Khady suñu waajur bi nga xam ne ñoo ko bokk mu génn bu yàggut te te liggéey fi liggéey boo xam ne ñépp teg na ci seen bët foo geesu rek danga gis ne Serigne Cheikh Khady liggéey na ci liggéey boo liggéey na ci dëkk bi liggéey boo xam ne lislaam la ko liggéeyal kon ñu ngi koy ñaan yàlla yàlla nangul liggéey booba te dajale ko ak waajuram wu tedd nga Cheikh Ibrahima Fati te sunu borom nangul ko liggéey bi di siyaare ñépp di siyaare njaboot gépp di siyaare sunu waajur Cheikh Mouhamadou Bachir di ñaan yàlla sunu borom yàggal ko fi ba lim bëggee la liggéeyal Sëriñ Tuubaa ba koo liggéeyal lislaam ba koo liggéeyal yoonu yépp suñu borom may ko kàttan gu mu ko defe di siyaare kilifa fi teew yépp di xam di sant bu baax a baax ci kóolute gi nga xam ne am nañ koo ci man ak cofeel gi ak yéene ci ba tax ñu méngale ma waxtaan wi ndax xam nañ na sax ku néew ay bagages la ñàkk néew xam-xam la waaye teewut ngir bëgg maa soññi ci gëstu tax ñu méngale ma waxtaan wi te ñu xam ne maa ñoom ñoo ko bokk di ci yëngu rek loo tax ñu jox ma ko li nga xamante ne thème bi ñu waxtaan nag bu thème mu la boo xam ne min mawaad mawduu min mawaad min mawaadi saa ndax dafa doon loo xam ne war nañoo muy ma ma foomul xuriyati fil islaam islaam nan la gisee liberté day tam boo xam ne bu jara waxtaane la ndax ñi nga xamee nooy yëngut ci wàllu googu di wax ne population yi dañ leen a war a libéré ndax dañoo nekk ci kaw noteel dañ leen a buddu dugg nañ ba ci sunu njaboot gi bëgg a féeteer lu ci sunu kaw ne ñun dañ leen a xañ liberté mu mel ni ñun ñoom ñun sunu diine amul liberté ndax ñoom xamuñ ko kon nag dana war ñu xamal leen ne leen liberté boobu nga xamante ne réew yu am doole yi wala réew yu mag yi ñu ngi leen koy ñu ngi leen ciy puus naa leen sàkku leen ko ci seen diine ji fekk diine ji ñoo ñu ko jëkk rëddal nit ki nag dana am leen lenn neca te du ko xam kon buñ ko ko xamalee dana ca baax ba xam ne lii ñu koy sàkkul ñàkk ko am na ci biir te ñu koy doxalit ndax lislaam moo jëkk a may liberté moo jëkk a may liberté doomu aadama ak mbindeef yépp laata civilisation occidentale wala européen di feeñ kon dana war ñu xamle islaam nan la déggee liberté ñu bëgg cee wax ñetti tomb ñu wax ne islaam nan la waxee ci li ci liberté ci wàllug pas-pas ngëm ngëm-ngëm ak liberté ci wàllug politique ak liberté ci wàllug économie yooyu yépp bu ñu ko waxtu yu mayee dañuy jéem koo leeral lan moo ci gis-gisu lislaam lislaam nan la déggee liberté ñu ñu jëkk a wax ne lislaam mooy jëkk a woote jëme ci liberté moo jëkk a woote jëme ci liberté waaye nim lan mooy liberté liberté ci lislaam mooy nit ki moom boppam moom sa bopp moom sa bopp nag bu ñu ko waxee mooy keneen du la moom keneen du la moom keneen nit du la moom waaye yoway moom sa bopp di jëf li nga bëgg di wax li nga bëgg doo jëf doo nekk jaamu keneen doo ragal wala nga yaakaar ku dul yàlla doo ragal doo yaakaar kudul yàlla doo jaamu leen it kudul yàlla ci biir loolu nga xam ne nag liberté boobu nga xam ne am na ko ci la ame responsabilité boobu ci biir responsabilité bi nga xam ne moo ko may tànn googu nag ci lañ koy fay ci tànn googu mu tànn bu tànnee nag ci la alxuraan di wax ne fa man ya'mal mithqala dharratin xayran yara wa man ya'mal mithqala dharratin sharran yara kii ñu fay ko nag ci jëfam moo xam la mu jëf lu baax la wala la mu jëf ab safar la ci biir toll googu mu tànn nag ci biir liberté boobu ñu ko may nag ci lay dañee ci bépp notteel boo xam ne doomu aadama mi ngi ko ko doon not moroomu doomu aadama kenn du ko imposer loo xam ne neexu ko wala loo xam ne dëppawut ak diine lislaam lépp loo xam ne dëppawut ak diine lislaam kenn du ko ko saña a ndax fala ta'ata li makhluqin fi ma'siyati khaliq lépp lu muy def da koy def ci coobareem tam ànd ak lu neex suñu borom kon nga xamee ne islaam dafa dindi considération yi nga xam ne daanañ ca dañ ko jàppe liberté li nga xam ne moom la nit ñi daan ndamoo ci jamono yi nga xamante ne lislaam mi ngi soog a jóg mu xamal leen la ñépp ñi ngi yem ci kanam yàlla ñépp ci kanam yàlla ñoo ci yam loolu suñu delloo ci xutba bi nga xamante ne yonent bi sallallahu defoon na ko ñu di ko wooyee xutbatul wada wada kon dana dana leeral li muy wax ndax dafa taxaw ci kanam ci kaw safaan wax ne ayyuhan inna rabbakum waahid wa abaakum waahid laa fadla li arabiyyin ala ajami wala wala wala aswada ala ahmar wala ahmar ala aswad illa bi taqwa ne yéen e yéen nit ñi benn buur rek ngeen am te mooy yàlla benn baay rek ngeen am te mooy aadama arab gënewul ajam muy làkkat làkk gi gën a ab arab nit ku ñuul it gënul nit ku xong nit xong gënul nit ku nit ku ñuul lu dul ragal yàlla ragal yàlla daal ci la ñuy gënante kon foofu lislaam loolu la wax ci liberté kon ñu xam ne ci mafhum boobu mi nga xam ne déggin woo nga xam ne lislaam may na ko jullit bi ci la sañ la sañ jullit bi saña jëf lu ko soob te wax lu ko soob waaye ci bañ a jàlgati jàlgati wala muy tooñ keneen àqi keneen dana sa jël àqam ba mat sëkk waaye mu sàmmonte àqi keneen du sa ñaawal keneen waaye du def loo xam ne day ñaawal société ndax xam na ne bu sàmmee àqi keneen mooy sàmm àqam ndax bu respecté wul droit bu respecté liberté keneen liberté day neen day sànku mu xam na it yàlla ci boppam mu ngi koy contrôler mu nekk ci ay biram yépp wala xad xalaqna l insaan wa na'lamu ma tuwaswisu bihi nafsuhu wa nahnu aqrabu ilayhi min hablil warid doomu adama yàlla suñ boroom moo ko gën a jege buumu xolom alxuraan del wax ne is yatalaqal mutalaqiyaani an ilyamini wa an ishimali qa'id maa yalfisu min qawli illaa ladayhi raqibun atid kon mu xam ne saa yuy wax wala muy jëf am na lu koy contrôler te moo di yàlla te yàlla wàcce na ci kawam ay malaaka yoo xam ne lu mu wax ñu bind ko lépp loo xam ne dana ko jëfit dañ koy bind kon loolu da ci déggee ci ne bi nga déggee xam ne loolu mooy liberté ci l'islam danga xam ne yeneen liberté yi nga xamante ne ñeneen ñi ngi koy woote te muy def lu la soob wax lu la soob da doo ci sàmmante ak keneen loolu da nga ci mën a jégg ay caaxal lu muy indi mooy désordre ak catastrophe yàq dund gi lay def jaxase société bi xottite ko kenn du am ak dal kenn du mën am jàmm kon lislaam ci liberté ci lislaam dal mooy nga sàmmante àq keneen ndax bu fekkee dañ la may liberté boo xam ne sàmmantewoo ci àqi keneen day dellu ci addis bi yoon sallallahu alayhi wasallam waxoon rek mi ngi mel ni mbooloo xam mbooloo moo xam ne dañoo duggoon ci ak gaal bu ñu duggee ci gaal gi gaal gi am ñoo xam ne ña nga nekk féetewoo ña ci kaw am ñoo xam ne ñu ngi féetewoo ci suuf waaye nag ñoo bokk gaal gi waaye ñu féetewoo suuf ne waaw ndax ñoom amuñ nag liberté mayuñu nag ñu mën a fi ñu nekk ñu bënn suñ côté def ci lu ñu soog ndax war nañ koo mën a def te yow la kenn ci nekk. mu ne kooku suñ ko bàyyee mu def li ko sopp mooy mu bënn gaal gi ñépp al mu alku moom waa ji ñenee ci gaal gi ñëpp alku su fekkee jàpp nañ ci loxoom ne ko loolu du fi amee xañ ko loolu ñu mucc nit ñi ci gaal gi ñépp mucc moom it mu mucc kon ci biir loolu da nga ci déggee ne kon islaam ni mu rëdd rekk noonu moo moo dëppoo ak te mooy li jub waaw lislaam bi muy ñëw yonent bi sallallahu alayhi yàlla yabal ko muy jàngale diine lislaam di woote jëme ci lislaam fan la fekkoon jamono fekkoon na li ñuy wax oroma ñu fab ko sànni fab nit ki fab moroomum jaamam fab moroomum jaam def koy muy jaam ba àggoon na ci sax jaam nekk nizaam iqtisaad yi boo xam ne régime ci wàllu économie boo xam ne diine yi fi diine ji fi nekkoon ñu di ko wax al yahudiya wan wan ak nasaraan ya loon nañ ko yahuud ya masiix ya dagaloon nañ ak njaam luwaa yi fi nekkoon nga xam ne doomu aadama dañ ko dañ koo tëraloon it luwaa yooyu aayewul ak njaam loolu taxoon na too tooñaange bari lool ba ñett yi nga xamante ne dañ ko war a sàmm kenn sàmm ko ci muy sàmm dereti nit ba doo ko tuur ci lu yoon sàmm alalam sàmm ab der ab deram yooyu sàmmuñ ko woon ci jamono yi lislaam ñëw waaye lislaam bi mu ñëwee dafa të teg yoon woo xam ne daa da jàppandal doomu aadama da cee jàppandal doomu aadama bi ndax mu mën a am liberté loolu tax na bi mu wootee rekk ñi xaw ñi nga xam ne ñoo gën a néew doole ñu xeeb leen ñi ci jàmm yeeg yooyu ak ñi nga xam ne dañ leen a xeeb ci société bi ñoom ñoo jëkk a wusi wusi lislaam ñu gaaw lool nangu lislaam gëm ko islaam bi mu ñëwee dafa li jëm ci xeetu njaam dafa taxaw temm ci mu dañ donte par ay étapes ndànk-ndànk la ko dindee ndax xëy na bu seetoon seet di di ko rek dana andi yàq lu bare bare waaye par ay étape lim njëkk a def mooy aaye fab sa moroom doomu aadama di ko boo xam ne askor la nga di ko jaay naan dama ciy fay bor loolu amoon na wala fab doomu aadama di ko di ko rey ngir ragal ak ñàkk te amoon amoon na mu ba xeeti njaam yépp mu aaye ko ba mu des benn rek mooy ki nga xamante ne dañ koo jàpp ci xare mu ñu woo ko ci lislaam mu bañ ñu xare ak moom ba jàpp ko kooku moom kooku rek la lislaam jàppee ab jaam te lislaam xëy na bu ko deful woon jaam ñeneen ñi muy xareel mën nañ koo jàpp ñoom it fayoo def fab ki ñu jàpp ci jullit yi daf ko jàpp waaye bi nga xamante ne dem nañ ba ci jamono yu yi loolu dem na sax ba ñu gis ne kiñ jàpp ci xare sax mën nañ koo woyofal bañ koo jàpp bañ koo jàpp jàmm ndax lislaam dafa bàyyi jullit yi ci yu mel noonu ñu ci doxale li nga xamante ne moo dëppook seen intérêt bokk na ci yoon yi nga xamante ne lislaam da ko rëdd ngir jële fi ak njaam mooy boo defee yenn bàkkaar yi lislaam dalay digal nga goreel ab jaam wax ne bokk na ci li ëpp tuyaaba nga xam ne dana la may tuyaaba ji bari nga fekk koo xam ne sa ab jaam la woon ci boo amoon ci yoo ci yoon nga goreel ko te yàlla rek tax islaamit soññee lool ci li ñuy wax ba mukaataba ba mooy nit ki amoon ab jaamam euh, mu rëddanteek moom ne ko soo ma joxee nangam danga gore mu fas yéene taxaw ci jox ko loola loola lislaam te rëdd na ci bokk na ci ñi ñuy jox asaka muy waajoo yi nga xam daa def jotoo ci moom moom boppam lislaam da koy jox ci asaka ji ngir mu mën a fay li nga xam ne moom lay jote bopp mu ba tey islaam def goreel ab jaam te yàlla rekk tax di tuyaaba ji gën a màgg bokk ci tuyaaba ji gën a màgg li gën a mën a may aw yiw nit ki di gën a may mën a may tuyaaba nit ki yàlla wax ci alxuraan ne a'uuzu billaahi minash shaytaanir rajiim falaqta'amal aqaba wa ma adraaka mal aqaba fakku raqaba kon lislaam noonu la taxaw ngir jële fi benn xeet bépp xeeti moomeel boo xam ne ci xeeti njaam la ba ci jamonoy xulafaawu ji am na ci koo xam ne dafa ñëwoon aj si bi ma aj see mu ànd ak doomam doomam am ku mu dóor ci aj gi bi mu ko dóoree ci aj gi say kooko dem kalaame ko ak Seydina Umar bi mu ko sëy bi ko Seydina Umar yégee daal ne ko da nga mu feyoo ci waa ji ci waa na ko man maay doom yi ku tedd ki ñu tedd ki mu ne ko doo kaay door ci doom yi ku tedd ki mu fayu ci moom mu mu feyoo ci moom mu ne ko dooral ci waajuram yi nga xam ne ci la ko ba tax mu di la dóor daane wax ne ci waxam ju siiw jooju nga xam ne du fi jóge mukk matesta'badtumu nnaas waxat waladathum ummahatuhum ahrara nan ngeen di jaamuloo def nit ñi ay jaam te seen ndey yi juróon leen ñu nekk ay gor yu selu ci kon loolu mu ñu xool nga déggee kon noonu la lislaam bokk na ci dégg yi nga xam ne lislaam dégg ne ko ak liberté mooy loolu mu wax léegi ñu ñëw si nag islaam lan la ci tombu ñaareel bi mooy lislaam lan la maye liberté ci wàllu pas-pas nan la maye liberté ci wàllug dana la dagale liberté ci wàllug pas-pas ndax lislaam xam na ne ki nga xamante ne da nga koy da koy da nga koy woo ci diine ji forcé amu ci njariñ wala nga nax ko ba mu dugg ci di ko di ko ca pousse di ko ca campagne di ko nax naxal ba mu dugg ci amu ci njariñ ndax boo ko ca forcé du ci sellal te lislaam lim bëgg ci ki muy woo ci diine ji mu sellal mu sellal ba lim nekk nekku dëgg ci moom kooku nga xam ne dañ koo nax naxantal wala ñu forcer ko bu dugal ko ci diine ji du cee sellal wala bu ci duggee it du ko ciy génne dana yomb yàlla mi nga xam ne moo xam lépp te dara ump ko moo tax deful dugg ci lislaam nekk loo xam ne forcé la laa ikraha fi din xat tabayyana rusd min al lan la def dafa digal yonenteem bi mu woote yeme ci lislaam ci metod wala ci système boo xam ne dana tax nit ki bu ciy dugg day doon loo xam ne day bàyyi ko ci mu neex ko mu convaincre ko diine ji convaincre ko ba mu dugg ci waaye du nekk loo xam ne dañ koo nax ba dugal ko ci waaye mu loo doon loo xam ne moo seet ba mu dal xelam dal xolam mu dugg ci wax ne ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wa maw'izati al hasati wa jadilhum billati hiya ahsan nga dégg ud'u ila rabbika rabbika bil hikmati wal maw'izati al hasati wa jadilhum billati hiya la jiital am ndoxam loolu lañ laaj boroom xam-xam ngir nga convaincre ku andi ko faaw nga waxtaan ak moom ba naa ko ci diine ci kooku am na ñu ko jago moo ngi sat laasana am na ñoo xam ne ñoom la ñoo ko jago am ñoo xam ne seen xol ngay xëcc ci comportement comportement boo xam ne dana dana tax nit ki li diine ci doy ko ba tax mu dugg am na ñoo xam ne dangay ngay tegal ñoom te ay lay ba dugal leen ci kon usloo bi nga xam ne lislaam moom lay woote jëme ci diineem nekkut boo xam ne dañ lay forcer ci diine ci lislaam it leeral na yoon bi nga xamante ne moom la jullit bi war a jaar ba nit ki dugg ci diine ji ci jëfandikoo xelam ci mu mu digal ko mu xalaat ci li nga xam ne moo ko wër xalaat ci asamaan xalaat xalaat ci suuf alladhina yadhkuruna allaha qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim wa yatafakkaruna al wa qala aidan wa fi anfusikum afala tubsirun kon bokk na ci yoon wi ngay jaar ngir nit ki ko nga convaincre ko ci diine ji mooy nga xalaat loo ko ci di ko wër léegi nag ki nga xamante ne moom lañuy woo ci moom la sallallahu alayhi wasallam di woo ci diine ci bu jaaree ci yoon yooyu yépp taxawul waa ji nangu waaye taxaw temm ci gàllankoor diine ci ne diine du fi taxawe li ngeen di wootee kenn du fi am kon boobaa la fay des mooy jàmmarloo ak noonu lislaam bu jaamarloo bi amee nag nga xam ne kii taxaw temm ci gàllankoor diine ji ba dis ko fi tudd ki dis ko fi jaamoo yàlla dis fi julee kooku li ci lislaam digle mooy ñaar yëf yi nga tànnloo leen ko nga xeex ak ñoom ba ñuy joxe galak bu nangoo joxe di galak googu baax na mooy impôt yooyu nga xam ne lislaam da koo tëral su ñu bu nga ko joxee nekk ci biir islam bu nekk ci biir lislaam lislaam dana leen aar dana aar seen bakkan dana aar seen diine diine dana aar seen alal dana aar it seenu der ndax islaam loolu lépp da ko warlul ki nga xamante ne moo nekk ci biiram te bokkut ak moom diine da leen may it ñooñu ñuy taxawal seen diine lam leen neex ndax loolu sallallahu ne laa darara wala diraar doo loru waaye doo doo lor keneen bu fekkee bañ nañoo nag loolu nga xam ne nanguwu ñoo dugg ci lislaam boobaa ci la ñuy bu bañ nañoo dugg ci lislaam naka noonu bañ nañoo joxe impôts yooyu ñu leen teg mooy galak bi ci lañ xeex ci lañ xeexe ak ñoom waaye suñuy xeex ak ñoomit dafa am ay règlement ak ay yoon ay ki teggin yoo xam ne lislaam da ko rëdd islaam da ko rëdd wax ne kenn sëñta jàmmanante noonu yàlla ci lu dul muy sàmmoonte teggin yooyu ndax islaam mu wax ne wa xaatiloo fi sabilillahi allazina yuxaatilookum yuxaatiloonakum wala ta'tadu inna allaha la yuhibbul mu'tadin na ngeen xeex ak ci yoonu yàlla ñi nga xam ne ñoo leen di xeex te it bu ngeen ko defee bu ngeen tooñ na ngeen yam ci li ñu leen def rek ngeen def leen ko ci naka noonu lislaam digal na ki nga xamante ne moo nekk ci biiram doo nekkul ab jullit may na ko muy ñi nga xam ne ay kitaab yi lañ kitaab yi yoon lañ may na leen ñuy taxawal seen diine dam leen neexe may na leen ñuy ñuy tabax seen ay église na mu leen neex am nañ liberté ci seen pratiquer seen religion seen diine nam leen neexe ci waxtu yam leen neexe ak ca anam yañ koy woote ak ca anam yañ koy xamle kon noonu la lislaam tërale ci wàllug pas-pas ci wàllu liberté ci wàllu pas-pas ñu ñëw ci liberté ci wàllu politique lislaam lan la nan la rëddee liberté ci wàllu politique citoyen bi ci réew moo xam ne lislaam lay doxe citoyen bi ak mbooleem population bi ku nekk am nga xalaat ak gis-gis ci pouvoir bi fi nekk ci diisoo ndax yàlla bi nga waxee ne da ngeen diisoo wa amruhum shura baynahum ni diisoo ci ni ñuy tànnee ki nga xamante ne mooy nekk xalifa ak jullit yi waaye ni ñu koy tànnee mooy ci kaw jullit yi seet anam gi nga xamante ne moo dëppook li population jullit yi nangu ñu fekk si leen ci dëppoo ci loolu kon nga gis ne jullit yi bi nga xamante ne yonent bi sallallahu alayhi wasallam jóge fi coow li bari woon na lool ñii ne waa ansaar ne ñun dañuy taxawal sunu sunu xalifa bepp nga xam ne mooy wutu yéen sallallahu alayhi wasallam yéen waa Makka yéen yéen ngeen wut seen xalifa bopp bi coow lu bare ñu nekk ci biir tànt bu ñuy wax bani euh, bani saayida bani ci la coow lu bare Seydina Ali yu nekk këram Seydina Omar génn bi mu génnee wax ne man li ma gis lu yàq gu rëy rëy ngi ci jullit yi bu lii amee day lii mooy tàqalikoo jullit yi bu faw ak seen seenu néew doole daal di am benn xalifa rek moo fi mën a nekk jiite jullit yi bu loolu amut lépp day yàqu kon nañu nañu nañu nañu nañu nañu fab Ababakar mii nga xamante ne yonent sallallahu alayhi wasallam doy la woon na ko ci wàllu diine ñu taxawal ko mu nekk suñu xalifa coow li bari ku nekk xalaat yi wute ku nekk génn sa gis-gis parce que jullit bi may nañ ko ak siyaasal amma bi ku nekk am ci sa gis-gis coow li bari bu mujj ñu dëppoo ci Ababakar nekk xalifatul muslimin loolu yit kon nga xam ne kon diisoo ak waxtaan ak génnante ay xalaat moo andi ñu teg fi Seydina Ababakar naka noonu ci guerre yi nga xamante ne am na it ndax lislaam bi nga xamante ne yontu salaas bu jógee ne fi dafa am ñoo xam ne dañoo wax ne ñoom bañ du joxeeti asaka ñoom daal nangu nañoo julli waaye asaka moom gis nañ moom dañ leen ci yonent bi leen ko doon laaj jóge fi kon asaka waratu leen ñu fi jógee murtan nañ nekkatuñu ay jullit ah yépp problème daal am ñi nekk yi nga xam ne dañoo murtan nekkatuñu ay jullit moom amul problème ñépp xam na ne dina ku ci dugg ba ci tànnal ko sa bopp kenn forcé wu la ci ba nga dugg ci yoon defatul nga di ci seet seet génn ci ñooñu moom dañoo daal taxawal jihaad xeex ak ñoom ba ñenn ñi ñu dellu ci lislaam ñenn ñi ñu rey la ñi nga xam ne dañoo bañoon asaka it jullit yi toog nañ ci dis discuter ci bi ndax ñeen yi gisoon ne ndax ñoom war nañoo xeex ak ñoom di leen rey ndagam yéen bi laa wax ne digal naa ñu xeex ak jullit bi ba mu wax laa ilaha illallah bu ko waxee deretam ñoŋ na alalam ñoŋ na léppam ñoŋ si bi nga xam ne xubaraaw yi boroom xam-xam yeeg si naaw yoom ak yenn yeneen xam-xam yi ñoo ne ah asaka ci la ndax asaka ak yàlla la joo xam ne dafa war ci ab jullit kon su fekkee joxewul ak yàlla ji. lislaam da ko war a def xeex ak ñoom ngir ñu joxe ak yàlla ci ba ñoom ñëpp maase dëppoo ci loolu ci lañ xeex ak ñi nga xam ne dañoo bañoon a joxe asaka ba ba ñu ñenn ñi nangoo joxe asaka ñenn ñi ñu faagagal kon nga xam ne ni tànnee xalifa bi jullit yépp ñoo ci am gis-gis ndax suñu borom ndax yentu sallallahu moo wax ne euh, ad-diinu an xul naa li man xool lillaahi wala kitaabihi wala rusulihi wala a'immati muslimin kon nga xam ne kon wala a'immati muslimin kon ñépp ñoo war la a'immati muslimin waa amatu waa amatihim kon loolu li nga xamante ne ñépp ko seq daal dañ koy diisoo waxtaane ko waaye kenn du ci jëfandikoo istibdaat bi ra'y mu wax ne bokk na ci li nga xamante ne liberté bi gën a bi gën a mag te gën a mën a maye mooy nga taxaw ci ki nga xamante ne mooy àttekat bi nekkal fi jullit yi bu nekkul ci yoon wala bu juumee nga taxaw ne ko jum bu juumee nga taxaw ne ko jum wax ne loolu mooy jihaad bi gën a mag afdalul jihaad afdalul jihaad kalimatu xaqin inda sultaani jaayil ci loolu ci yoon woowu ci la xulafaa doxoon di di diisoo ak population bi ci mbirum mbirum àtte ak lu ci jëm ak li ñuy doxalee état bi ko defee jullit yépp mën cee génne seen gis-gis ci li nga xam ne ñoom ñépp la yitteel ñoom ñépp la doon seen intérêt loolu boo jàngee histoire l'islam danga ko gis ndax Abou Bakar radiyallahu anhu bi nga xamante ne dañ koo fal mu nekk xalifa daa yéeg ci kaw min bi xutba wax ne inni wulitu aleykum walastu bi xayrikum fa in ahsantu fa aynuni wa in asatu fa qayyimuni ati'uni ma ata'tu llaha wa rasulahu fa in hasaytu llaha fa in hasaytu llaha fala ta'ata li fala ta'ata li aleykum mu ne dangeen ngeen maa fal de teg ma seen kanam waaye loolu warewul ne damaa leen gën bu ma defee lu baax jàppale leen ma su ma deful lu baax jubbanti leen ma teg ma ci yoon dangeen ma topp li fekk maa ngi topp yàlla bu fekkee toppatuma yàlla ci yéen kon yéen waru leen maa topp bu ma moyee yàlla rek waratu leen maa topp naka noonu. noonu la Seydina Omar jaaren ci tànkam bi ñu ko falee muy xalifa it yoon woowu la la jaar la jaar ndax loolu la Seydina Omar wax ne bu ngeen gisee ci man ak jeng na ngeen ma jubbanti ci la benn arabi yu jël jaaseem ne ko bu ñu gisee loo xam ne jeng la ci laa lay jubal ci leen lay jubbantee ci suñu jaas yi Omar daal di bég lool sant yàlla ndax gis na ci jullit yi koo xam ne bu defee loo xam ne ak jàng la ñu mën koo jubanti waaw xoolal nag politique yu islaam ci ñu mu ni doxe waaw méngale ko ak yi nga xam ne dañuy wayoo soow di wax ci démocratie xanaa kon bu dee démocratie yi ñoo ñun jullit yi ñoom ñoo ko jëkk taxawal wéewér samp ay kenoom ba mu dër yëkkati ko ba ñëpp di ko seen te yoon wi nga xam ne moom la lislaam tëdd moom la lislaam rëdd jullit yi aw ci xolofaaw yi aw ci bu fekkoon aw nañ aw nañ ci problème yépp daan régler te population yi dañ dañ jëfandikoo seen àq nam waree te dara du leen gàllankoor kon li ñuy wax ak jeng ak euh, exploité nit ki ci wàllu xalaat ak ci wàllu matériel dafay jukki kon ñun li ñuy jëggaani fekk nañu am ko seen biir kon lislaam lim tëral ci wàllug pouvoir niñ ko war a niñ ci war a am ci wàllug démocratie diisoo ak da ca aju fa fa àggoon ba léegi réew yu bees sax nga xam ne mooy ñi nga xam ne réew démocratie yi àggaguñ fa bu dee ci liberté ci wàllug liberté ci wàllug politique ci wàllug économie asxla liberté ci wàllug économie islaam ni mu jëkke mooy soññ ñi nekk ci biir biiram ci biir lislaam ji ñu farlu ci wàllu liggéey qaala taala wa qul i'malu fa sayara allahu amalakum wa rasulahu amalakum wa rasuluhu wal mu'minun fa sayara amalakum wa rasuluhu wal mu'minun mu def liggéey mu di jaamu yàlla ci liggéey boo xam ne da nga koo defee ci kanam boo xam ne bu aw yoon la euh, sàmm ko ci li ci lislaam digle loolu ci jaamu yàlla la bokk mu soññee ci liggéey loolu wax ne fa isa xudiyat salatu fantashiru abtaxu min fadlillah islaam soññee ci ci ci jëf ci liggéey te wax ne li ki li mu liggéey moo ko moom moo ko moom sañ na ci jëfandikoo lu ko soob ci anam koo xam ne dëppoo na dëppoo lu neex yàlla la ngir lislaam may sécurité économie bi ba économie bi dëgër état bi dëgër économie bi dëgër dafa soññee jëme ci farlu ci lépp loo xam ne dafay xëcc ci am koom ci anam gu aw yoon jàpp soññee ci wàllug mbay soññee ci wàllug commerce soññee ci wàllug métier bàyyiwu dara mu digal al munafasata wa abaaxal munafasata al xurra daganal xëccoo ci marché bi ci anam koo xam ne bu aw yoon la yonti wax ne inna allaha yuhibbu inna allaha yuhibbu isa amila ahadakum amalan an yutqina bu képp koo xam ne jëf na ci yéen jëf na ko xereñ bu baax jëfe ko baax wax ndax jëf ndax lii muy liggéeykat liggéey boobu dafay andil da koy andil njariñ waaye andil ko njariñ dem ci waaye day andil njariñ ci boppam waaye day andil njariñ ñeneen dana andil njariñ société bi bi nga xam ne moom lay dund islaam it bi nga xamante ne digal defal na nit ki mu am liberté ci wàllug wut liggéey ci lu yokk économie réew mi wattandiku na lépp loo xam dafay andi tadaxum boo xam daf koy andil fard bi lépp boo xam na nit ki day day tax mu am tadaxum inflation donc lu koy andi ci nit ki ak lépp loo xam ne dafay andi inxiraaf lépp loo xam ne day tax daal alal ji ñenn ñi da ko ko ji ko jagoo ñoom kese muy intérêt personnel si bàyyi intérêt général loolu islaam dox na diggante mag loolu ba loolu du am islam noonu la tërale économie ci ci ni mu ko tëralee mooy dafa andi li ñuy wax sakaat ci biir sakaat boobu dana ci andi ba loolu ñu waroon wax léegi bañ a am wax ne wa aqimu salaata wa atu sakaat islaam digal ki nga xam ne moo moo moom laa nekk moom la alal alal ji nekk ci loxoom mu xam ne alal ji moo ko moom waaye ndénkaan rek la ci moom yàlla da ko ci wóota wóot dafa dafa wóotu suñu borom ci alal ji kon nag war naa génne li nga xam ne mooy àq yàlla yi te mooy sakaat te tey dimbale ñi nga xam ne ñooy jege ñaale dimbale way néew ju doole yi fuqaraa di dimbale it masaakin yi ginnaaw bu génnee asaka mu noppi dafa am ay ndimbal yoo xam ne da ko war di joxe ci alalaam di ngir euh, dimbale koy néew ju doole alxuraan wax ne wa aatuhum min malillahi lasi aatikum wa anfiqu mimma ja'alakum mustaxlafina fi wa anfiqu mimma ja'alakum mustaxlafina fi islaam araamal li wax kans denc alal te jullit yi aajowoo ko bañ koo dundal ci yoonu yàlla mu digge ci ne dana waral mbugal mu tar ëllëg yawmal xiyaam wallazina yaknizuuna dahaba wal fiddata wala yunfiquunaha fi sabilillah fa bashirhum bi adabin alim islaamit it jiital intérêt général ci lépp ci li nga xamante ne doomu aadama bi mënu koo ñàkk tegul ko ci loxo yi nit ki waaye da koy teg ci loxo yi mu nekk milkan amman yéntu wax ne ñett kenn suñu ko aaye ndox sawara ak ñuy jox jur gi ci xeeti euh, ñam ngir it mbir yi jaarale ko ci yoon am na ñoo xam ne bu ñu amee seen yëfit lislaam digalu leen ñu soppeeku ca na leen neex gone gu ndaw sëñta koo xam ne doonagul mu kàllaf bu amee alal du sañal jëfandikoo ci alal ja lu ko soob naka noonu sapi ki nga xamante ne am xelam neexut yaram dafa naqari dañ ko may mu sañee jëfandikoo ci alalam lu ko neex ki nga xamante ne dafa dof dof dof ca dof dof bu wér-wér du sañee ni jëfandikoo ci alalam lu ko neex ñetti yooyu lislaam ngir bañ yàq-yàq am aaye ne leen ñuy jëfandikoo seen alal lu leen neex islaam nan la nan la aare bakkan doomu aadama muy deretam ak nan la aare alalam ak nan la aare ab deram islaam wax ne si intu sallallahu wax na kullul muslimi ala muslim xaraam damuhu wa maaluhu wa yartu jullit bu nekk araam na ci yow ngay tuur deret sa mbokkum jullit araam na ci yow ngay lekk àllam ci aram ku wutut yoon araam na ci yow ngay wax ci ab deram di ko yàq mu teg ay ay sanction yu mettee métti ci képp koo xam ne day yàq ormay ci xeeti crime yi mu di ko def bu dee wax na qaala ta'ala wa katamna alayhi fiha anna nafsa bi nafsi wal ayna bil ayn wal anfa bil anfa bil usna bil usn was sinna bis sinni wal juruh def ko ngir bi dereti jullit bi bu dee ci wàllu alalam képp koo xam ne dafa jàll dafa jàggati ci alali jàmbur sàcc ko wala mu fëkk ko li ci lislaam digle mooy ñu dagg loxoom wasaariqu wasaariqatu faqati faqatu aydihuma jazaan bi ma kaanu ya'malu jazaan bi ma kasaba nakaalu minallahi wala bu dee ci sàmm der sàmm deram képp koo xam ne dafa njaaloo walla mu euh, wala mu dafa njaaloo lislaam da caa digle ñu dóor ko li ci Eh, yar yi nga xam ne moom moom lañ ko doon bu ci rey waree yar ko as-saniyatu wa sani fajlidu kulla wahidin minhuma bi atajat islam ak égalité islam ak égalité islam ak yamoo ñun am na baat yoo xam ne dañu ko faral di xewal léeg ñu ne égalité égalité bu defee muy coow ci rajo yi ak télévision yi ak yépp ba caaga ñu ne ah lu xewi na lañu wax mooy parité ñuy coow ca loolu ba léegi ñu léeg-léeg ñu xewetalaat leneen islam nag loolu xewee ko xewee moom da ci sukkandiku dafay am ay principe yoo xam ne cee sukkandiku bu wér yoo xam ne kenn du ko mën a jalgati islam fépp fan la andee égalité fi yonent bi sallallahu alayhi wasallam waxee ci fi hajjatul wida ci xutbaam bu siiw boobu nga xam ne kenn du ko fàtte ana lan la ci wax ya ayuha naasu inna rabbakum waahid wa inna abakum wahid kullukum li aadam wa aadam min turab kullukum li aadam wa aadam min turab akramakum inda allah atqakum laysa li arabi ala ajami wala li wala li ajami ala arabi wala li ahmar ala abyad wala abyad ala ahmar fadlun illa bi taqwa kon égalité foofu la mën a yem ci xutbaam boobu yéen ñoo ne yéen nit ñi benn buur rek ngeen am mu yàlla benn bàyyi ngeen am muy adam yéen ci bokk yam arab gënewul ajam dara nit ajam it muy làkkat gënewul arab nit ku ñuul gënul nit ku weex nit ku weex it gënul nit ku xong nit ku xong lu dul ci ragal yàlla ci jëf-jëf lu baax daane xal bala daane allahuma fashhad daana ala fal yuballigh shahid minhum al ghaib ci baat yi nga xam ne yontu sala wax na ko ci xutba rek andi na ci égalité bu wër sëkk-sëkk te it nekkul xutba boo xam ne da koy wax ngir gërëm loo rek ñemu nekkal ak population bi kontaan waaye dañ koo appliqué sallallahu alayhi wasallam moo ko jëkk appliqué ci jëmmi boppam ci bis ba mu tàmbalee jëm ci woote jëm ci lislaam ñu gis ne saxaaba yi ko gënoon a yi gënoon a fonk teg ci kanam mooy yi nga xam ne moom lañ gënoon a xeeb ci société bi yi ñu gënoon a ci société bi ni ki Bilaal al-Abasi Seydina Bilaal ñu gënoon a jege yontu bi sallallahu bu ar-Rumi ñu gënoon a jege yontu bi sallallahu alayhi wasallam Himaar ibn ñu gënoon a jege yontu bi sallallahu ñi nga xamante yoon ñi nga xamante ne waa Quraysh tegul leen fenn joxuñu woon loon benn ma def leen euh, tabaxa bi gën a suufee ci tabaxa bi maanaam classe ki gën a classe yi gën a classe kaw suuf yoo xam ne tegu leen sax dara ñooñu la yentu salaasam yëkkati teg leen si xaw yamale leen ak Ababakar Omar Ousmane ñi nga xam ne ñoo doon gën a doon kilifa ba yo waa kër waa Màkka yi sax dañuy yooxu daane xool leen ñu ñu wàll ñu duñu yamale ñi nga xam ne suñuy jaam la yoon ak suñu am suñu suñu suñu suñu ay ay ay ay ay ñu ñu ñàkk solo mu ne leen waxuma leen sax ma di leen yamale ak ñi nga xam ne ñooy kilifa yi waaye man maag ak maag ñoom ak maag ñoom ñoo yam innama ana basarun mislukum ci soppi ko kon loolu yonent bi nekkul lu ko wax waaye dañ ko jëfe ci lislaam bu bokk ci ay mabaat yow bépp barab boo xam ne dem nañ ba gis ne ñoom dañ koy yëkkati ci kaw ñeneen yi moom yonent bi sallallahu alayhi wasallam ñu da koy yëkkati ci kaw ñeneen yi da ko day bañ am na boo xam daa jënd ci marché bi marchandise lu muy soxla ci këram si naa Abu Hurayra ne ko man maa la ko yoral yow doo ko yor mun a déedéet nit ki kay mu yanu ay bagaasam ka moom yee ci gën a yàlla man maa ko yanu kenn du ma ko yanu usaamata saabu mag la usaamata ibn Sayd saabu mag la ku yonent bi sallallahu alayhi fonkoon la ku mu bëggoon la lool waaye yonent bi parce que mer ci moom mesru boo xam ne te Usaama lan la defoon mooy am na soxna soo xam ne am na soxna soo xam ne dafa njaaloo woon ci bokk ci li ci waa almaxsumiya giir la ci giir ko arab mu sàcc nag Usaama ñëw di ko ñaanal daal ngir ñu bañ koo dagg loxom yonent saa ne waa loolu nan nan laa koy defee ba noppi nekk ab yonent Usaama li nga xamante ne moo alagoor goo leen jiitu mooy bu kilifa sàccee ñu nëpp nëppal wala ñu ne dañ ko bàyyi bu baa bu ku suufee koo xam ne dañ ko daa amut doole wala amut alal wala amut fu ko nawee dëgg-dëgg bu sàccee ñu dagg loxo daanaka xanaa xamul ne Fatima bi nga xam ne mooy sama doom bu sàccoon tey ma dagg loxo naka noonu noonu la yonent bi sallallahu daan dundee ak saaba yi ñi ko wuutu it Ababakar noonu la waxoon waxoon naa ne léegi ci ci ci biñ ko falee muy xalifa daf ne indi wulitu alaykum wala subi xayrikum da ngeen maa da ngeen maa teg seen kanam day waaye gënuma leen kon ñoo xam ne mook ñoom Bilaal ak Suhayb bu Roomi ak Himaarum Yaasir ñoom ñoo yem ci kanam lépp islaam loolu foofu la indi égalité ñépp yem ngir xamal ne l'islam xulafaaw yi ak yonent bi sallallahu alayhi wasallam nekkul loo xam ne ay discours yoo xam ne dañ koy wax ngir gërëm loo population yi rek ngir bëgg ñu kontaan ci ñoom déedéet dañ ko appliqué am na boo xam Seydina Aliyu dafa juyoo ak beneen boo xam ne dañoo dañoo dañoo xaw a jaxasoo ci wàllu ñàkk a déggante ba àttee war ca bi ñëwee Seydina Omar bi nga xam ne moo nekk xalifa mu ne ko xum yaa Abul Hasan jo Abul Hasan jugal bi mu jugee mu àtte leen bi mu noppee mu ne ko damaa daamel na maa gis sa kanam nga xaw koo ñeggal mu am lu la naqari mu ne ko ah kay am na lu ma naqari lool mu ne ko lan la mu ne ko maa euh, da ma maa yëkkati sama daraja foofu ndax da nga ne yaa avalansan te te dàkkantal ci ci arab daa yay yëkkati daraja nit ki da nga maa waxoon rek maa waroon wax rek jugal yow Ali comme ni nga waxee waa ji jugal xool na ñoom niñ dundee égalité waaw léegi lislaam li ma la wax léegi ci num dund égalité ndax gis nga ci régime yi fi nekk ñuy woote ay démocratie droit de l'homme ndax gis nga pen fu fa ak léegi ndax ñoom bu ñuy woote égalité di woote droit de l'homme ña nga jàppale réew yi nga xam ne dañuy def apartheid Afrique du Sud kañ la noonu kañ la fa jógee bërki démb Israël gis nga da xam ne moom lay def Palestine yi te teewut ñépp di ci seetaan wala réew yi nga xam ne ñooy woote droit de liberté ak égalité lépp kenn gis ci ñu wax dara kon ñi ngi fi jële waaye jëlewuñ fi li fi lislaam woon ñu ñëw ci nag li nga xamante ne bon gouvernance bon gouvernance ñu ngi koy coow waaye lislaam moom nan la gisee bonne gouvernance bonne gouvernance bi ñuy soow day lislaam dund na ko mille quatre cent junniy at ak juróomi téeméer gars yi ñoo fi naan bëgg rey ci bon gouvernance islaam dafa wax ne résime taxawal régime bu maandu ci kan ci kaw suuf dafa mënta ñàkk ndax loolu ba tax na l'islam ñaar wala ñett sax bu ñu àndee dañuy wax kenn ne ko jiitul yaay suñu kilifa ndax xam na ne nit ñi mu mënuñoo ñàkk régime boo xam ne moo leen di nos ci seen biir organiser leen bañ sàmm seen àq ba ay coowoo xëccoo du am seen biir ne laa yaxil li salaasatin bi falaatin min al ardi illa umiru alayhim illa illa amaru alayhim ahaduhum kooku nag am ñetti nit lay wax ne faaw ñu am kilifa koo xam ne mooy doon seen seen kilifa rawatina nag taxawal régime kon nga xam ne taxawal régime moom mun ñàkk ci biir islam islam taxawal régime bu pouvoir boo xam ne xam na ne l'islam ne xam ne loolu mënut ñàkk ndax nit ñi ne organiser wu lu dul ci biir régime boo xam ne dafa nekk boo xam ne mooy doxal seen i mbir di organiser seen i mbir loolu mënut a nekk lu dul ci kaw régime am ci lañ mën a dund dund ko daal. mën a taxawal ab pouvoir boo xam ne day taxaw ci kaw shura ci kaw diisoo waaye lan mooy diisoo ashura fil islam shura dafa mënta ñàkk ndax alxuraan moo ko digal yonte bi wax na wa shawiruhum am amri mbir mii nga yore muy tamit mbirum àdduna mi dee ci diisoo dee ci diisoo ak jullit mu wax ne bala ngaa indi xalaat boo xam ne dañ koo war a appliquer na ko diisoo jë jëkk ba xam lan moo ci jub ak lan moo ci jóoti bu loolu jàllee nag wéyal ko fa isa asamta fa tawakkal ala allah bu ngeen ko diisoo nag ba taxawal ko ba noppi nag ba tan fiis def ko tan fiisal falaa falaa bul ci benn benn dingi dég dé ngi wakkilul ci yàlla ci diisoo ko ginnaaw bi nga xam ne diisoo nga ba pare nag da ci def mooy wakkilul ci yàlla te doxal xalaat bi wax ne diisoo mela yoo xam ne yu baax la yoo xam ne ci leen jullit bi mën a sàkkoo tuyaaba ëllëg di ëppalante ëllëg ab yoon wala sin sajaabu li rabbihim wa aqamu salata ah, wa amruhum shura baynahum wa mimma razaqnahum yunfiqun kon nga xam ne lii ñuy dee def loo tam ndóor mi nu ndur mi àdduna sax ak jaamu la yàlla la goo xam ne ëllëg yow man xayam dañ la ci fay nga xam ne kon di jullit yi shura bu ta ñàkk ndax da leen di jaamu yàlla goo xam ne dañ leen di ci amal tuyaaba yoo xam ne njariñ li dañ dana feeñ fii ci àdduna ak alax léegi liberté expression liberté xoriyatu ta'bir ñu ko faral dégg lool naan pour réew mi mën a nekk réewum démocratie paw réew mi ngir nekk réewum démocratie boo xam ne euh, nekkul xukumu istibdaad yi boo xam ne famille rek ñoo koy jagloo di not nit ñi di leen neex ngir loolu dañ faw xoriyatu ta'bir am liberté expression waaye liberté expression day dugg ci sooraa boobu moo waxoon rek day dugg ci biir ci pouvoir islam bi nga xam ne day jëfandikoo sóoraa ci la xuriyatu taabir du duggaale ci biir ndax ci biir loolu bu sóoraa amee ci la xalaat yi ubbeeku kii gis nii gis gis ni ñu boole xalaat yi fa ko jariñoo waaye nag ñi nga xamante ne régime islam bi toxal xuriyatu taabir day war a xam ne kiñ am xuriyatu taabir am na ay waajibaat yu ko war ci jaa ixtiraam xuquuqul insaan xuquuqul aaxari faw moo mu am ne am na lu ko war ci sàmmonte xuquuqul aaxari aaxari islam moom lum la may may faw nga am foo yam ba doo mën a tooñ keneen ki nga xam ne jot moom it daa war a nga war a sàmm ak xakare lislaam nan la tërale régime ci wàllu boo xam ne day tax sa kaw ci kam kooku démocratie régime boo xam ne ci démocratie lay sukkandikoo te démocratie ma ko waxee maa ngi ci jublu shura l'islam du wax jullit bi ne ko jullit yi ne leen régime sàngam na ngeen ko topp di ko doxe waaye bu boobaa kon dana metti lool suñ demee ba nga xam ne def nañ bu fekkoon jamono yoo xam ne régime bi nga xam ne Seydina Omar moom laa dund ak Seydina Abubakar ba ko ci daan ko dund suñu bëggoon paxee ba ne booba rek ci la ngeen dund ci nañ ko tëral noonu ci siixa ba soo soppi waaye dafa bàyyi ci société bu ne ñu seet régime ba xam ne moo méngoo ak jamonoom te moo mën a ci la ñuy éteindre éteindre seeni objectif waaye nag ñu ba ñu ak lu mën a xew ñu bàyyi benn principe boo xam ne mënut a ak ci ca ci régime ba muy shura faaw mu am ci biir ci mbépp ci yëpp lépp lu ñu dund nag mabdaw shura da ci am ci mbooleem domaine yi nga xam ne dañ koy dund ci wàllu régime boobu nga xam ne mooy régime nga xamante ne moom la ñuy dund ci jamono ju mën a doon ndax bu fekkoo lislaam la ne ah yéen ñi nga xam ne jullit yi faaw bu ñu ñu taxawalee régime islamique ñaari parlement ma looy am mooy majlisu suyuux ma ju ak eh, ak eh, kii ak assemblée beneen ah ni yàpp bu ñu bu ñu ko taxawalee léegi nit ñi ñooy tànn eh, député yi pour ñu présenter pour ñu présenter fa population bi ak ñooy tànn chef de loolu islam da ko bàyyi ak ñoom ndax day soppiku ci jamono yu ne waaye nag li muy soppiku ci jamono yu ne kenn duñ leen bàyyi ci lu dul mu kaw ci anam goo xam ne di leen di orienté ne mabda'u sura faw mu am ci faw diisoo am ci ba xam ne moom la julli ji bëgg koo ko doxal kon ñoo xam ne ndagam dafa lislaam dafa rëdd ne faw mabda usura am ci régime bu mu mën di doon faw diisoo am ci seen biir loola yéen sallallahu alayhi wasallam da ko appliqué ci ay jamono ci ci ci dund bi lépp bàyyiwul dara lislaam da ko appliqué ci ay jamonoom ci dund bi waaye lépp lu mu appliqué ci ay jamono ci dund bi lépp wanewul ne kenn du ci dégg ne kon ndagam diisoo la rek ba ci àtte yooyu déedéet àtte yi àtte yàlla du soppi dañ koy teg fee moom yontu salaa salaam ci shura boobu ni ma la ko waxee léegi ci jamono yépp lañ ko daan jëfandikoo ci misaal bi nga xamante ñu ngi xeex xeexu Badar yow Badrin ñu war a daje Quraysh bañ ne Abu Sufyaan mi ngi jóge Saam yor ak karawaan wala jaar Madina frontière bi te alal yi jullit yi ñu téye ko fee ca Makka dara yaruñ ko bi nga xamante ne xabar bi dikk na da leen bàyyi laaj leen seen xalaat ñoom ñépp ne liñ gis mooy waaj ngir xeex nga xam ne yonent bi seen jëlul jëlul benn décision lu dul ba jullit yépp dañoo defoo ci ne dañuy xeex ak ñoom mu di mu diisoo leen ci ba ñëpp ne d'accord nañ ci ñu génn pour xeex ak moom naka noonu Uhud Uhud xeexu Uhud yenn saa sam nekk nekk na loo xam ne diisoo tax waaye moom li diisoo woon sax àndu ci bañ naan ko sax bu la neexee toog ndax da nga am yow euh, euh, tànnoo xeex bu la neexee toog mu ne ab yonente boo xasee sol mbaxana mi muy jihaati yoon du def muy dëpp naka noonu yoon yent bi noonu mu jaaroon saxaaba ya noonu laan jaaroon daan diisoo ci wàllu àtte yi ah, di balulu àtte yi ci alxuraan ak sunna lépp loo xamante ne alxuraan andi ah, ah, mi ngi ci biir waaye gisuñ ko seen gisuñ ko ci alxuraan gisuñ ko ci sunna ñuy jëfandikoo xalaat ak gis-gis te diisoog nit ñi ndax Seydina Omar ndax Seydina Omar la wax mu ne benn xalaat mel ni nee naa ak wëñ su ndaw la ñaari xalaat soo ko boolee nee na muy doon ñaari bëñ ko xaw a dëgër waaye nee na soo ko defee mu ñett nee na mu daa doon bu bu dëgër naka noonu la ci gën yokk bu mu noonu ci domaine yépp lañ daan diisoo bi nga xamante ne ubbi nañ lislaam dugal na yontu sallallahu alayhi wasallam nee dem ba yilif romain saam da ngeen dem ba yilif perse te booba kat lislaam day doog ko jug day doog a jug bañ demee ba nga xam ne yàlla la yonent sallallahu alayhi wasallam waxoon am na nga xamoon ne day am saaba yi gëmoon nañ ko bañ demee ba ubbi réew yooyu ba di fa dugal lislaam jamonoy Seydina Omar fekk moo nekk xalifa amutoon salaire te bàyyi woon na commerce bi mu daan def ndax ligganti mbiru état bi tax na mëntu ko boole ak liggéey daf leen wax ne leen ah man kat mënumaa ñàkk lu ma dunde maak sama njaboot bi julli ji toogo yi ñu discuter ci ci la Seydina Ali wax ne ci la Seydina Ali wax ne nañ ko jox lim sàngam mu mën cee dundee moo ko ak njabootam waaye loolu bañ koy bañ koy diisoo yi jullit yépp la ci doon diisoo naka lu ñuy wax adl justice adl mooy régime islamique bi dafa war a jox képp koo xam ne am nga àq mu jox la sa àq te bañ a xool sa place société bi walla sa ban nationalité nga yor wala ban couleur nga yor wala jën diine nga yor wala ndax yow ku jege régime bi nga bokk nga ci nga xam ne ñooy doxal nguur gi wala doxal nguur ci loolu lépp islam yooyu ixtibaar yépp islam da koy teg fale seet li nga xam ne mooy sa àq rek nga am ko la nga yelloo ñu am ko xala taala ya ayyuhal lazina amanu kunu qawwamina bil qist shuhada lillah walaw ala aw al walidayni wal aqrabin in yakun aw faqiran fallahu awla bihima fala hawa an ta'dilu in tulwa aw tu'ridu fa inna allaha kana mukhbiran islam andi maandu ci wàllu àtte te bu ñu ko temps bi may ñu gën ko mën a yaatal ndax maandu ci wàllu àtte ndax ci la dëgg di mën a feeñe li nga xam mooy neen naax saay islaam du xool ñaar ñuy xuloo moo xam ñu xuloo ay jullit lañu wala duñu ay jullit ak lu mu mën doon ñoo yam ci kam kooku kanam yoon kenn du jël àq kenn di ko jox kenn kon adl muy maandute jëfandikoo nañ ko ci ci dundug islam bi ci jamono yonent bi sallallahu alayhi wasallam euh, jëfale mabaadi yépp yi nga xam ne euh, laaj na ko ñu jox ko loolu ci la tàmbale ci ñi nga xam ne ñooy kilifa yi jiite jiite ci ñoom la tàmbale kon loolu doy na sëkk rek maanute bi nga xamante ne am na ci biir jullit yi li nga xam ne di amoon na diggante Osama ak Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wasallam ci bi muy ràmm jigéen jooju nga xam ne daa bokk ci Banu Maxsumiya ci li ko yoon salaam mere eh, te xamel ko ne amut ku ñuy ràññee diggante ci foron ci eh, ate yàlla amut ku ñuy ràmmal diggante naan kii eh, kilifa la wala kii du kilifa ñépp ñoo yam ci kanam yàlla ci kanam yàlla ba wax ne sama doom jii di Faatimatu bu fekkoon dafa sàcc sax kon damay dagg loxoom kon ñu xam ne lislaam moom maandu la andi te it bu fekkoon mooy nañ ci jàpp ko pratiquer ko duñ soxlaal ci ñu fi ñuy jëkkaan ni benn régime boo xam ne moo ñuy doxal suñu wàllu àdduna te régime boo xam ne dafa yeew wàllu àdduna ci ko nga xam ne li ngay doxee ci àll wàllu àdduna dañ la ciy bindal tuyaaba ëllëg yowmal xiyam amul fenn ndax fii moom seen régime dañ la la loo ci jëf àdduna rek la kon na julli ci bokk gën a lu kenn ku ne fa kàttanam toll mu taxaw fa ñu taxawal ci lislaam ci suñu anam fa mu toll bala ñu taxawal pouvoir islamique dañ ko jéem a taxawal ci suñu biir famille suñu biir njaboot suñu biir euh, ay daayira suñu biir ak xilaafa ak leneen a leneen bu ko defee lislaam ci gën a mën a dëgër baax a baax ñu gis nag wax dëgg yàlla suñu kilifa diine yi jàmbaale leen lool ci tegalu ci wàllug lislaam ba lu ñëw duñ mel ni xob lu ñëw fakkaal man di wax xam ne lislaam yi moom la fi doon loolu la ñoom ci la ñuy duñu ci awre ndax Serigne moom lu yenn sallallahu alayhi wasallam ca la aw awaale ci ak njabootam képp ku ko yaakaar it ci nga fas yéene aw kon ngi dégg nga ci ne l'islam lépp loo xam ne àqi doomu aadama la liberté doomu aadama la matala na ko dara sukku ci dara sukku ci comme temps bi dafa xaw a xat nag te tey xaw na bari dañuy tënk fii rek dañuy tënk fii rek boo defee jégalu ñëpp te xam ne lépp lu ci manqué ci matati doomu aadama la ak sun xam-xam am fu mu yem rek ngi sant ñëpp di gërëm ñëpp di sant sëriñ yi nga xamante eh, am nañ kóolute ci ñun bi nga xam ne dañu see jubloo encouragé rek ak ñu a farlu ci gëstu bu baax a a eh, na dañ naan la dooyu mbër jàngal bëre ndax yàgg-yàgg dañ la ah arène bi kat sa bàyyi si nekkoon gaa yi mi ngi si ngi sant ñëpp di gërëm ñëpp di ndokkal ñëpp ci weeru tedd wi di ñaan suñu borom boole ñi nga xam ne suñu borom eh, suñu salaat wax na dafa ca da wax ne man saama ramadan imanan wa ihtisaban firla wa ma taqaddam min sanbi wa ma ta'akhkhara ñi nga xam ne dañoo woor weeru koor ci gëm yàlla rek a tax suñu borom dina jégal seen bàkkaar yu jëkk ak yu mujj yàlla nañ ca bokk te nangul ñu ci ay jaamu yàlla ñu ci def yépp ci naafile geek lépp ba euh, bu nu ko bu nu ko nangalee it mu fulal nu ko bu nu ko fulalee it mu dencal na ko foo xam ne yàqu du fa egg wa sallallahu ta'ala ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam wa salaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh maam Thierno Mbacke eh, ñu ngi lay ñaanal suñu borom mu yokk sa xam-xam yokk sa taxawaay ci liggéey bi xam naa duñu guddal dañuy fàttale ne suba insha allahu taala sëriñ Modou Diouf moo fi war a waxtaan ci wàllu localité yi ci maanaam décentralisation acte acte trois de décentralisation waaw suba insha allah Modou Diouf bu ci dimanche Euh, docteur yi daañu fi invité ay docteur yoo xam ne incha allah dañu waxtaan ci wàllu fegu alwiqaayatu xayru min alxilaaj fegu moo gën faju bañ demee ba ca altine ja Cheikh Mouhamadou Mourtala Mbacké njoogu alxidma fi tariqa almuridiya liggéey ci yoonu murid bu demee ba ca talaata ja sëriñ Hamsatu Mbacké sëriñ Abdul Ahad darooru taxif si trois alxadim yi nu ñu war a mën a sàmm sàmmoo ndonal sëñ bi nu ñu ko war a mën a téye bu baax a baax kon li muy programme xam naa dañuy jox sëriñ Moustapha Mbacke moom sëriñ Koso moom sëriñ Mountakha mu am taxawu seetlu ci waxtaan wu am solo wi nga xam ne moom la sëriñ bi doon waxtaan sëriñ Moustapha bismillah a'udhu billahi minash shaytanir rajim bismillahir rahmanir rahim wa inni u'izuha bika wa surriyataha minash shaytanir rajim rabbi a'udhu bika min hamazatish shayatin wa a'udhu bika min an yahdurun assalaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh mbokki jullit yi fi teew ñu ngi leen di nuyu bu baax di leen ziyaare di ci jiital kilifa bu tedd yi di boroom dëkk bi di ko ñaanal suñu boroom dolli ko dëgëral di ko siyaare itam suñu maam ju baax yi mu fi wutu yàggul ñaan di ko siyaare bokk yépp rawatina waa barab bii waaye di ko siyaare xalifa bi sëriñ Abbas tey ñaan yàlla ndono li yàlla na woyof ci moom di siyaare mbokki jullit ji fi teew suñu mbokki taalibe yi ñëpp ñoo leen di siyaare di siyaare suñu kilifa yu baax yi ñu feggoon dana jafe lool ci wax ci ginnaaw sëriñ bi rawatina dong buy wax ci kaname ay ustaasam bu mel ne samay ustaas rek ñoo ma seq waaye dana baax nit ki bu ko ay ustaasam jàngalee itam mu tari ci seen kanam ndax day tax bu juumee rek ñu gàggantiwaat ko mu jàll lu mu ci xamutoon ñu xamalaat ko ko loolu moo ñu may fitu ñu mën cee wax ci sunu xalaat sëriñ bi waxtaan wi diglu nañ ko bu baax yokk nañ ci bu baax it dolliku nañ ci ci wàllu alxorriyatu fi lislaam xam naa duma ci wax lu bari sax ndax li ma ci teew lu bariwul waaye li ma ciy jiital rek mooy ne man xorriya bi moom li nga wax li ma ci déggee mooy ne dafa mel ne baatu xorriya fi islaam moom dafa mel ne da koo gane si waaye lislaam dafa mel ne buñ xoolee ci soir bu amuñu woon problème mu xorriya ndax lislaam ci jëm boppam dafa dikk ngir taxriir nit ñi ku dikk ngir taxriir nit ñi nag doo am xorriya nit ñi nga di ko gàllankoor du doon sa problème ndax njëlbeen gi day mel ni amuñu woon jafe-jafe ci di ko jàngat sax lu bari boo xoolee ginnaaw bi rek dañ commencé di ko tudd di tudd xorriya ci lislaam waaye dafa mel ne lislaam moom naka jekk ba mu dooree ba léegi ci lu tahrim nekk ci la nekk ndax bu fekkante ne lislaam day teg maanaam day forcer nit ñi ci ni ma ko gisee day mel ne kon la mu leen di forcer ci imaan lay doon ndegam lislaam forcé wul nit ñi ci imaan du leen forcé ci leneen ndax imaan bi nga xam ne moo war a jiitu ci nit ki te ginnaaw dafa wax ne laa ikraha fi diin lislaam du forcé kenn ci dugg ci diine kon kooku day mel ni moo njëkk a woote ci xorriya bu fekkente ne eh, xam xool nañ xorriya dañ dëgg kon moo ci njëkk a woote ndax moom li tax gëm gi nga xam ne ñu bare bari dañ dañ ci daan forcé ci lu ko jiitu moom bi mu dikkee forcé wu ci kenn laa ikraha la kon loolu danañ ci xamee ne l'islam moo ci moo njëkk a jox xorriya am na ci lu bari loo xam ne jaar nga ci ci fi mu fekkoon jigéen martaba bi mu ko fekkoon ak fi mu ko yóbbu fa man saa fal yumin fa man saa fal yakfur kon ñaar yooyu mën nañ ci sukkandiku tegtale ne lislaam moom forcé wut kenn ci mu topp ko lu ci ne da cee joxe xorriya comme naka jekk da daan joxe xorriya ci loolu nag léegi li ñu war a wax dëgg-dëgg kay mooy xorriya bi ñu tubaab yi indi di ñu ko wax naan ñu xorriya xorriya dañoo war a taxawaat xool ba xam xorriya boobu lan lañ ci jublu ak mooy lan ndax bu fekkee lislaam dafa fekkoon ñu not nit ñi di leen jënd ay jàmm di def ay jàmm lislaam xeex loolu ba mu deñ ndax ni mu ko xeexee boo seetloo ci li sëñ bi wax li ma ci jàngat mooy ne lislaam bi mu dikkee fekk ay jàmm bari ci àdduna bi mënta tëb tëb dindi ko waaye ni mu ko dindee stratégie bu yomb la mooy ne jëmmi jullit bi sax néew ko bul am jàmm waaye problème boo def mu ne la kafaaral am jaam waaw boo boo giñee ngiñ la teeñ mu ne la goreelu jàmm nga nga nga nga nga nga zihaar mu ne la goreelu jàmm nga xamante ni yu bare bare bare ci lislaam boo ko defee ba ñu war laa teg ay daan sax daan yañ lay teg dañ naan la goreelu ab jàmm kon day mel ni lislaam bi mu dikkee li mu njëkk a def mooy taxriir nit ñi ba kenn ku nekk moom boppam kon kooku yaakaar naa du ku ñu war a tuumaal ci ne moom dafa tënk nit ñi waaye bu loolu lépp weesoo ndax li ñu tubaab yi tuddee xorriya muy nga xam ne ginnaaw lislaam li ma bëgg li ma njëkkoon a wax muy ginnaaw nit ki gëm gi sax lislaam forcé wu ci léegi nag yow bi la bi nga xoolee ba gëm lislaam nag lislaam nag ne la àtte yi moom boo boo boo duggul ci lislaam tegu ma la ko waaye boo tànnalee sa bopp nag dugg ci lislaam kon yaa tànnal sa bopp àttey lislaam dal ci sa kaw kon ba tey dindeegul xorriya nit ki kon loolu bokk na ci li ma ci seetlu waaye liñ ci war a seetluwaat dëgg-dëgg mooy yaakaar naa ne am na loo xam ne mënta ñàkk ndax lii ñu tubaab yi wax xorriya moom mooy xorriya wala mooy yàq aw askan masalan bu dee ci euh, dañuy wax ne nit ki am na xorriya ci boppam te benn boroom xam-xam bu mag dafa wax ne xorriya nit ki mi ngi war a yam ci fi catu bakkanam yam ndax fi sa catu bakkan yam fi la sa xorriya war a yam xorriya keneen nag war fee tam waaye léegi ndax léegi li ñu tubaab yi indil nañu mooy xorriya ci nit ku nekk def loola neex ci misaal fi sëñ bi daanoo danaa ci agsi léegi waaye faw ñu tudd ko muy bu dee ci wàllu xorriyatu taxbir nga xam ne ci la daanoo tudd na ko léegi ndax léegi nit ki war naa am xorriya ci bu ko neexee somb derub jàmm wax ca lu ko neex ñu ne xorriyatu taxbiir la loolu mat naa bàyyiwaat xel ndax yi ñuy indil ñun ñu inwal islam naan ñu xorriya xorriya xorriya dañ ko war a xoolaat ba xam ndax est ce que ñoom ñi ñu koy indile ndax indi nañ ci la ndax tey ñi ñuy wax ay xorriya boo demee ci seen réew ya ya ñuy woote waa ay xorriya seen kaso yaa ngi des del lu tax ñu tëj nit ñi dañoo tooñ ay jàmm kon xurriya buñ koy wax dafa mel ne daa am fum mu war a tàmbale ak fu mu war a ci li nga xam ne bokk na ci liñ ci war a liñ ci war a jàngataan nga xam ne du ñu indil rek ne ñu lislaam lay tënk nit ñi dañoo war a am xurriya ñu daal di jàpp ne rek loolu ñu ñu indil lañ ko war a lañ ko war a téye ndax xam nañ ne xurriya total moom maanaam maanaam liberté totale mënta am. ala kulli xaal liberté totale mënta am ndax léegi liberté totaal bu amee kon day day mel ne nit ku nekk sañ ngaa tooñ sa te loolu kenn ku nekk xam na ne ñi nga xam ne atteewoowuñ ay diine sax dañuy atteewoo ci seeni axlaaq ya seeni jikko wala seeni aada ñu nanguwuñ loolu kon loolu baax na ci ñu xoolaat ko bu baax xam nañ ne ci liñ doon wax léegi lislaam ci liñ ci war a bàyyiwaat xel nga xamante ne nii mm, moom xam nañ ne am na am na ci xorriya tudd sëñ bi tudd na ko léegi mooy xorriyatu iqtisaadiya ginnaaw bu mu jógee ci xorriya boobu xorriyatu iqtisaadiya mooy économie war nañoo fexe ba kon lislaam am ci xorriya te mooy lii ñuy woote woo léegi nii rek naan fexe ba nit nit ki maanaam jullit ñi am lu leen doy ci anam bu nekk ndax bu loolu amul mooy waral tinc gi nga xam ne lislaam tinc woon nañu ko ci jéngi yu yu njëkk ya lu ñàkk ñu delluwaat ci te loolu mat na ci bàyyi xel surtout xoriyatu iqtisaadiya bi ni li li nga ci wax baax nañu jàngataat ko te xolaat ko ndax dafa nekk lu mënta ñàkk ndax bu nit ki amul euh, bu nit ki amul ak gore ci boppam ak gore ci boppam yaakaar naa ne rawatina ci alalam wala ci économie du mën a am mukk xorree ci ay attem ndax boo ko xoolee lu mel ne suñ réew yi li ñu fi gis nii nga xam ne ñàkk gu ñàkk xorree ci iqtisadiya bokk na ci li ñu indil ay jafe-jafe yu bari nga xam ne atte yu baree bari dañ koy jëggaani ci bitim réew wala wala wala yu na demee te loolu ay xuwaat maanaam ay force ñooy dikk di tamwil sunu suñu suñu réew yi di leen di leen di leen financer waaye di leen waral yeneen i atte yoo xamante ne nii bokkut ak seeni idée wala bokkut ak suñuy aada ñun wala bokkut ak suñu diine kon xorriyat ixtisaas boobu li ma ci wax ci li ci sëñ bi wax li ma ci dolli mooy ne ñun moom war nañ cee mën a mujj ndax sëriñ Touba radiyallahu anhu jox nañu ci misaal yu doy sëkk ndax ba muy soññee ci liggéey Euh, misaal mi sax mën naa dikk ci bi mi soññee jumaay Tuuba te laajoon murid yi kenn ku ne mu laaj la ñaar fukki dërëm juróom-ñett bañ ko boolee ci yooyu jamono wax nañ ne matoon na juróomi million ba mu ko dajalee ba def ko benn bu woo leen ñu ñëw mooy damaa bëgg ngeen góorgóorlu ci jéem cee mënal seen bopp ba ëllëgee lu leen soxlaati defe ko nii ndax bu la nit ki da ngaa war a góorgóorlu ba kenn kenn bañ laa mënal ba nga mën a mënal sa bopp ndax ku la mënal sañal te ka lay sañal kat yàlla na fekk muy ka war a sañal loolu buñ ci dellusiwaatee mel na ne loolu war nañ ca taxawaat bàyyi ci xel ndax bu fekkee wàllu bi mënaluñ ci suñ bopp yaakaar naa ñeneen danañ ci dugg te buñ ci duggee lañ ñuy jox di ñu ko mënal danañ ñu ca teg leneen loo xam ne xamante ni du dëppook suñuy kii ni nga xam ni nga xam ne noonu lay amee ci anam yu bari kon bokk na ci lislaam xorriya gi mu jox nit mooy yaatal ko nga xam ne tënk ko ci dara nga xam ne day mel ne ab jullit bu xasee ba ci wàllu éducation sax nga xam ne nit ki bu xasee jàng bu ko lislaam waxee ne ko li nga mënta ñàkk xam mooy say farata li nga xam ne moom nga yéenale mbiri sa jaamu yàlla loola rek boo ko xasee xam ba noppi day mel ne la ca des dala caa goreel lu la neex mën nga ko caa jàng kon loolu lislaam tënkul nit ki ci forcé ko ci ne ko leen rek nga war a jàng forcé wu ko ne ko l'islam kese nga war a jàng waaye l'islam dafa am loo xam ne boo ko ci jàngee ba noppi sax leneen la ci des lépp la ci neex ngay jàng la neexee nga jàngi mbay la neexee nga jàngi leneen lu mën a doon loo xam ne mën naa yéwénal sa àdduna kon day mel ne xorriya dëgg moom suñ koy wax ci lislaam moo tax ñuy wax waaye bi ma ci mujjee te mooy bi ma tuddoon léegi sañ bi wax ko buñ ñu jumloo ñun jullit ñi ci indil ñu rek ay baat tudde ko ya tax ñun tam ñu bëgg am complexe fekk leen ci ci xam nañ ne ci lislaam nit ku nekk dafa am say àq yoo xamante ni yaa ko moom ak ay àq yoo xam ne sa jàmbur moo ko moom àq yooyu nag dafa mel ne lislaam daf ko teg ngir protéger société bi ndax bu fekkente ne kenn ku nekk la nga amoon say àq dañ ciy jël lenn keneen jël leneen keneen jël leneen ñu boole loola ngir société bi mën a bokk loola di ko dunde kon loolu mooy waral ne mënta ñàkk kenn ku nekk ci sa àq am ca foo ca yam sa moroom tàmbulee fa ca des waaye su fekkente ne doomu aadama bi am na liberté ci moroomam bu ko neexee gaañ ko te kenn du ko wax dara ñu ne liberté la wala bu rayee bu ma bu bu rayee mbokk mbokk mbokkam itam ñu ne xorriya la xorriya tax na kenn du ko ta'zib kenn du ko mbugal mbugal mu kenn du ko tëj peine de la mort wala leneen ak leneen wala kenn du ko rey bu ëllëgee kooka bu fekkee dañ ko tëj wala dara bu ñu ko génnee mu rayaat ñeneen ñu ëpp ñooña loolu yaakaar naa ne bu fekkee loolu mooy xorriya boobu xorriya ak ko ko mën a andi baaxul te te te te du lu am lu am njariñ su fekkee xorriya itam mooy. lii ñuy wax léegi ci liberté de la presse nga xamante ni nit ki sañ naa song mbokkum jullitam xas ko teg ci deram lu ñaaw yàqal ko ci kanamu euh, rusloo ko ci kanamu ay moom wax ci moom lu ko neex ba noppi ñu ne loolu xorriya maye na ko yaakaar bu fekkee loolu mooy xorriya war nañoo deltuwaat gannaaw xoolaat boobu xorriya ba xam ndax lu war a am la wala wala wala wala lu war am la su fekkee xorriya mooy bu neexee seet ki nit ñi gën a fonk nit ñi gën a bëgg nga xam ne moom lañ def seen daj xol nga jël yonent bi sallallahu alayhi wasallam caricature ko foto ko wax ci moom loola neex baa nga jël am Serigne Touba wax ci moom loola neex foto ko waa nga melal ko la neex bu ñu waxee nga ne liberté d'expression la yaakaar naa bu fekkee yooyu liberté lañ ñuy indil wala tubaab yi dañu ko indil wala ñeneen dañu ko indil loolu war nañoo xoolaat yooyu liberté te bañ koo jël waaye xoolaat nan lañ ci nan lañ ci taxawee kon euh, li may daaneel daal mooy liberté moom dafa mësta am problème ci lislaam ndax moom ba mu dikkee ba léegi ci loolu la doon la doon xeex ci li ma ci seetlu nga xam ne euh, la ci jiitu ci li ma ko waxee woon nga xam ne indi na lu ci ne indi na ci ay points yoo xam ne tax na yaakaar naa ne ja li ñu doon tuddee jàmm bu fekkee dem nañ ba mu jeex ci ci àdduna bi day mel ne lislaam moo ko xeex day mel ne ci programme lislaam itam ci lañ doxee ba loola loola génn ca kon sëñ bi yooyu euh, bokkoon na ci yi nga xam ne rek seetlu naa ko ci euh, biir waxtaan wi ma yaakaar ne su fekkente ne dañuy woote xorriya léegi nit ñi di ko dégg jàpp ne kenn ku ne dafa war a am liberté ci boppam liberté boobu war nañ ko mën a xool xool fan la ci nit ku nekk fan la liberté am tàmbalee ak fan la ndax euh, bu fekkee da am àq itam yow ni nga amee liberté sa moroom war na ko amee liberté waaye yaakaar naa ne liberté boobu war naa am lu dox seen diggante ndax mooy tax Euh, du ngeen mën a mooy tax kenn du mën a tooñ sa morom waaye bu fekkente ne ku mu neex song sa morom euh, tooñ ko te bu ñu waxee nga ne liberté la yaakaar naa boobu liberté baax na ñu jàngaat ko xoolaat ko xool xool xool lañ ci kii kon maa ngi jéggalu lu baax asalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakatuh